ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Uhud ak si woon nañ ci jeexitalu xare bi gisoon nañu ci jataay bi weesu bi xare bi jeexee Saxr ibn Harb di Abu Sufyaan ibn Harbin ñëw bi mu ñëw taxaw ci montagne bi yéeg foofu ci wenn xeer di wax jullit ñi nga xam ne ñoo newoon ci kaw montagne bi naan leen afil qawmi muhammadun wax ko ay yoon sallallahu alayhi wasallam ndax yéen ñi ci kaw ndax seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam mu ngi seen biir afil qawmi après bi mu waxee lool mu ne afil qawmi ibn abi quxaafa ndax mu ngi ci seen biir ibn abi quxaafa lii mooy riwaaye imaam al raxmatullaahi aleyhi bum jële ci seydina al bara ibn aazib radiyallahu taala anhu wa an abiihi mu ne afil ibn abi quxaafa ndax bokk na ci nekk ci kaw montagne bi ibn abi quxaafa di seydina abu bakrin radiyallahu anhu wa an abiihi ten tontuwul ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da leen wax bu leen ko tontu te riwaaye boobu mooy bi gën a dëgër wax na nañ na niñ leen mën a boolee tamit bu dee ne dañoo bëgg a boole riwaaye yi ndax riwaaya bu seyna abdullah ibn abbas bi bu wér la te imaam alxaakim an-Naysaburi moo ko solo boobu dane seyna omar manul woona eh, muñ bi mu waxee loolu mun na ko ñi nga wax ñu ngi ci ñu ngi dund mu ne afilon xawmi ibn alxataabi ginnaaw loolu mu ne ndax mu ngi ci nit ñi ibn alxataab di seydina omar ibn alxataab yenent bi aleyhi salaatu wasalaam ne kenn du ko tont bu ko kenn tontu mu ne comme que ñuy tontuwuñ mooy génn nañu àddina seydina omar ne kadabta ya aduwallah laqad ab laqad abqaaka allahu maa yuxzinuk wala maa yuxzi buur yàlla desel na fi loo xaman desalal na la fi loo xam ne moo lay gaa yi ëllëg di la mettital ndax ñi nga wax ñépp ñu ngi lay dégg gis nañ ci riwaay maa ibn Isaaq bi dafa woo Seydina Omar ne ko kaay yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko demal wuy mu ñëw ne ko aqatal naa Muhammadan ndax rey nañ réellement rey nañ ki nga xam ne mooy Seydina Muhammad mu ne ko déedéet mu ngi lay dégg sax sa wax jii nga wax mu ngi lay dégg mu ne ko yow de yaa gën a fi man sa wax moo ëpp poids fi man te xam Qamiya mi nga xam ne moo ñëw ne rey na ak lim doon wax moom ne leen onlu hubal vive hubal yëkkati leen hubal ca kaw ba pare mu ne maa ngi lay moytandikuloo à partir d'aujourd'hui ngay waxati ci lu ñaaw ci suñu yàlla jooju di hubal te nag lanal uzza ñun ñoo am yàlla jooju di al uzza te yéen amu ngeen uzza bi mu waxee lool nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne nag tontu leen ko ñu ne lan lañ koy tontu ne ñu ne mu ne leen nee leen allahu a'la wa ajal buur yàlla moo gën a kawe gi onlu hubal gi mu ne leen wax leen allahu ala wa ajal buur yàllaa gina kaweta moo gën a màgg lanal uzza wala uzza lakum mu ne leen tontu leen ñu ne lan lañuy tontu mu ne allahu mawlaana wala mawla lakum buur yàlla de mooy ki nga xamante ne nii eh, mooy suñu Euh, nu mu tudd mooy suñu moo méngoo suñuy mbir te yéen euh, amu ngeen ku méngoo seeni mbir amu ngeen kilifa nga gis ne comme li imaam Ibn al-Qayyim wax alayhi ci Zaadul Ma'aan mu ne fa amarahum bi jawaabihi inda iftixaarihi bi aalihatihi wa bi shirkihi ta'ziiman lit-tawxiid wa i'laaman bi'izzatin min 'indi min 'abdihi al-muslimuun min 'abdihi al-muslimuun wa quwwati jaanibihi wa annahu laa yughlab wa nahnu hizbuhu wa junduhu wa lam ya'murhum bi ijaabati hiina qaala afiikum Muhammadun afiikum ibn Quhaafa afiikum Umar ah, mu ne moom imaam ibn al qayyim rahmatullah mu ne dañuy seetlu fii ne lii wax naa la mooy riwaaye bi nga xam ne mooy bi gën a mooy bi wér bi moom lay wax nii ah, këne dañoo gis ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dangay seetlu ne dafa digal saxaaba yi radiyallahu anhum keroog ne bu leen ko tontu bi mu naan afiikum muhammadu ndax muhammad a ngi ci seen biir mu ne bu leen ko tontu afiikum ibn abi quhaafa bu leen ko tontu afikum Umar bu leen ko tontu alayhi wassalaam am na ci yeneen riwaay mu ne bal qad ruwiya annahu nahaahum an ijaabati am na ci yenn riwaay da leen tere ñu tontu ko ndax moo bim leen ne laa tuji buuhu bu leen ko tontu ah waaye bi nga xam ne ci la ne onlu hubal ci saase nag mu ne tontu leen ko ndax lan ndax Euh, yëkkati wone li nga xamante ne nii mooy ne côté shirk moom bu duggee foofu amul luñ ci bàyyi mu jàll ndax Seydina Muhammad ak seen biir bu leen ko tontu mais tontu ko mooy bariwul amul bariwul sens ndax bàyyi leen ko rek mais bi mu ne oxlu hubal nag mu xam ne lii kii day puukarewu ci yàllaay caaxaanam mu yor ak di màggal li nga xamante ne nii mooy seen yàlla yooyu ngir réew tawxid ni mu amee solo moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen tontu leen ko nag ndax ta'ziman li tawxid ngir màggal wane importance su tawxid waaye tamit wane li nga xam ne nootu Euh, ñi nga xam ne ñooy jaamu yàlla yi euh, ci kaw ñi nga xamante ne nii këne tamit tawxid du lu ñu xam ne dañ koy noonu te ñun ñoom saxaaba yooyu desoon ñooñu ak jullit ñi ñoom ñooy soldaar yi yàlla ñoo ànd ak seen boroom kon yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog loolu la Abu Sufyaan wax ba pare mu ne leen bu ngeen wàccee nag di ngeen trouver ci suuf ñoo xam ne mutilé nañ leen diglew ma ko waaye terew ma ko gërëmuma ko waaye meru ma ci voilà après bon mu joxe rendez-vous yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne jox nañ leen rendez nag ci riwaay imaam ibn Isaaq bi mois bi at mii di ñëw Badar nag lañ leen jox rendez cette fois-ci bu ko defee ñu ñëwati massacré waat leen une fois pour toutes nag mu jeex foofu lañu yemoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi Abu Sufyaan demee ànd ak kuffaaru Quraysh ñi mu yónni Seydina Ali ibn Abi Taalib ne xool leen seen ginnaaw nga xool ndax Makka lañ jëm wala Medina bi mu gisee ne Makka jëm mu ñëw ne ko ñoom Makka lañ jëm léegi nag foofu lañ yemoon li ci tegu nag moom lañu imaam Ibn Isxaaq raxmatullahi alayhi wa an abiihi di nettali mu ne wa faraga nnaasu li qatlaahum kama xaddatani muhammad bn abdillahi bn abdirraxmaan bn abi sacsaca almaazini axu bani najjaar mu ne moom imaam ibn isxaaq wa faraga nnaasu li bi mbir yi demee noon nag ba nit ñi pare Quraysh dem na léegi li fi des mooy ne bi ñuy dem Quraysh bien sûr dinañ yóbbaale seen moor yi ñu am moor yi ñu am keroog Quraysh jëlaale yóbbaale seen ñooñu gaañu gee ñu rey leen keroog fi nga xamante ne nii mooy Uhud kero ah, ñaata la Quraysh deele jullit ñi gisoon nañ ne ci riwaaya imaam ah, al-Bara ibn Azib bu wér boobu ne ci sax imaamul Buxaari que ni soixante-dix lañ rey ci ñoom voilà ah, léegi yéeféer yi ñaata lañ rey ci ñoom ñoom am na ñu ne vingt-deux vingt-deux personnes lañ rey keroog te loolu moo nekk ci moom la imaam ibn Isaaq tudd ci loo xam ne amul sanad boo demee ci siiratu ibn Hisham dinga ko fa fekk kanta imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi moom la ne euh, vingt-sept ci yéefar yi lañ rey imaam ibn Sa'd taalibeem bi moom ne vingt-trois lañ rey kon lool mooy wuute la mais kuffaaru Quraysh ni boo gisee mooy ñi ñu rey ci ñoom matuñu vingt-huit matuñu trente jullit ñi ñu rey ci ñoom soixante-dix kon gis nga gis nga mbir mi kon mooy jullit ñi keroog te yéefar yi bu ñuy dem nag dañuy yóbbaale seen ñooñu wala ñu suul leen dem seen yoon ah, bi nga xam ne nag ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam julli ñi ñoom ñépp ñu pare ah moom la imaam ibn Isaaq di nettali nii mu ne kamaa xaddasanii comme ni nga xam ne noonu la ma nettalee Muhammad ibn Abdillah di sama sëriñ di Muhammad la tudd di doomi Abdullah Abdullah di doomi Abdirahmaan Abdirahmaan di doomi Abi Sa'sa'a almazini bokkoon ci kojug waa bani mazin axu bani najjaar bokk ci mbokki waa banu najjaar ci waa lansaar mooy riwaaya bi dafa am lan dangay gis ne mooy riwaaya imaam ibn Isaaq bi mu'dal la mooy dafa am ñaari mooy ci sëriñu boobu la mooy am na ñaari nit ñu suti imaam alxaakim tamit daal dinay solo xadiis bi ñuy bëgg a wax ci al mustadrak jaari ko ci yoonu imaam muhammad ibn isxaaq mu wax nettali bii waaye foofu dane an moom da yokk mu jële ci baayam anna rasulallahi këne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam alxaakim bi mu ko soloowee imaam waxu ci dara waaye imaam az-Zahabi dane mursal la mooy xam nga mu'dal bi mooy kom bi nekk ci euh, siiratu ibn Hisham boobu waxul an abihi waaye imaam alxaakim bi mu ko solowee ci yoonu imaam ibn isxaaq dane muhammad ibn abdillah ibn abdirahman ibn abi sa'sa'at al-mazini axu bani najjar an abihi mu jële ci bàyyam kon ñaar ñett boon ndax moo dal mooy ñaar ñu taqaloo ñu tëb ci ñu ñoo xam ne newuñ ci seen bi ci càllale gi kon bu dugalee an abihi mooy kon mursal la am na kenn ku mooy ab saxaaba na ko noonu imaamu maalik daal dina koy solo ci Muwatta xadiis bii ñuy bëgg a wax ci kitaabul jihaad baabu targhiib fil jihaad bunta ngi di xërtal di xërtaloo nit ñi di leen xërtal ci jihaad loolu imaam euh, Maalik solo na ko foofu mu jële ko ci an Yahya ibn Sa'id mu jële ko ci Yahya ibn Sa'id euh, muy Yahya ibn Sa'id al ansaari ndax Yahya ibn Sa'id al-Qattan moom taalibe imaam Maalik la alors que Yahya ibn Sa'id bi al-Ansaari moom sëriñu imaam Maalik la mais Yahya ibn Sa'id al-Qattan ci boppam dafa ànd ak moom imaam Maalik dañoo bokkaat même sëriñ boobu di Yahya ibn Sa'id moo tax da ngay gis xadiis yoo xam ne Yahya ibn Sa'id jële ci Yahya ibn Sa'id mooy mais Yahya ibn Sa'id al-Qattan moom laa waxoon fan yee que ne moom ak ñoom imam Ahmad presque ay contemporain mais nag seen sëriñ la woon mooy magewu noonu noonu sax ay maas lañ mais nag ndax imam Ahmad rahmatullah alayhi moom gisul imam Malik bokkoon na tamit ci li doon wax naan li mu doon rëccu le fait que gisul imam Malik moom imam Ahmad rahmatullah alayhi mais sëriñam boobu nag Yahya ibn Sa'id al-Qattanu moom taalibe imam Malik la woon mais en même temps bokk na ñoo bokk même di Yahya ibn Sa'id al ansaari euh, kon loolu mooy xadiis bi euh, am na nag ci beneen yoon bu jaar boo xam ne imaam alxaakim soloo na ko boobu ci yoonu abi saalix la jaar abdirahman ibn abdillah at-Tawil boobu mu ne xaddatanaa Ma'bad ibn Isa an Maxrama ibn Bukayr an abihi an abi Haazim an Xaarijata ibn Zayd ibn Thaabit an abi fii ci Zayd ibn Thaabit la jóge moom moo nettali mbir mi euh, doomam de Xaarija bokkoon ci fuqahaa sab'a yu Medina yi fuqahaa yu gën a mag Medina set yooyu ci la bokkoon muy Xaarija ibn Zayd Sulaymaanu Xaarija moom moo ko jële ci baayam imaam alxaakim bi mu soloo riwaay boobu wéral na ko imaam al ne li alxaakim wax noonu la muy wér na ah léegi lan la xadiis bi wax kon buñ ñëwaatee ci riwaay imaam ibn Isxaaq bi raxmatullah alayhi mu ne bi nga xamante ni kon ci lañu pare ba waa kuffaaru Quraysh ni Abu Sufyaan ñëw fa pëndal fa dem yoonam tëkkuwaate wan ne décapité nañ ay nit foofu après dem nañ suñu yoon te on vous donne rendez-vous badrin ci jamono ci at mii di ñëw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne man rajulun yanzuru li ma fa'ala Sa'd ibn Rabi'a loo yonent bi aleyhi salaatu biñ toogee noonu mu ne ana kan mooy dem xoolal ma lan la Sa'd ana Sa'd ibn loo Sa'd ibn Rabi'a anasiit fàtte nga kuy Sa'd ibn Rabi'a Seydina Sa'd ibn Rabi'a ëpp naa fàtte gisoon nañ tarjamaam walillaahi alhamdu wal gisoon nañ ko parti bi ñuy bi yonent bi alayhi salaatu salaam di def fraternisation bi politique de fraternisation boobu mu doon mbokkale diggante muhaajiruuna ak lamsaar yi moom Seydina Sa'd ibn Rabi' moom la mbokkale woon ak kan ak kan ku ko fàttaleku ak kan Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhuma moom moo ne woon ana te xadiis mu ngi sax imaam Buxaari man rahmatullah alayhi man maa ëpp alal ci lamsaar yi xoolal sama alal lu la ci neex sama alal ma xaaj ko ci digg bi nga jël benn part ma jël benn part sama ñaari soxna laa am xoolal ku la ci neex nga tànn ko ni kii laa bëgg ma fase ko bu iddaam jeexee wala bu bu bu ma ko fase yow nga tako lo kooku mooy Seydina Sa'd ibn Rabi'a te bi ñu doon gis tarjamaam waxoon nañu lii ci gàttal muy xadis bii nii ñuy gis ni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi ci xoolam mettit yi ko dal keroog yépp laa kusirat rabaiyatu wa shujja wajhu wa daxalat xalaqatal mighfari fi wajnati laa malgré loolu damm nañ bëñam xar kanamam gi wa saala damu min ala waji di tuur ci xar kanamam fett fettu casque bi dugg ci kaw lex yi waaye malgré lépp bi affaire yi ne tekk Quraysh ñibbi mu ne man rajulun yanzuru li ma fa'ala Sa'd ibn Rabi'a kan ci yéen mooy dem xoolal ma lan la Sa'd ibn Rabi'a ci lan la nekk afil ahya'i huwa am fil amwaat est-ce moom tey il fait partie ndax ci ñiy dund fa la bokk mooy ñi blessé nekk ci champ de bi ci terrain de guerre bi wala bokk moom dafa bokk ci ñu fàtte tey a fil ahya'i huwa am fil amwaat ndax dafa bokk ci ñuy dund wala dafa bokk ci ñu fàtte tey laa xoolal alayhi wassalaam du fàtte fàttewul kenn waay waay neewul kan moo may xoolal Hamza sama baay téex bi radiyallahu anhu waxul lool de yaa subhaanallah man rajulun yanzuru ndax lislaam xamul yooyu innamal mu'minuuna ixwa dëgg dëgg ñi nga xam ne ñooy ay mbokk ñooy jullit ñooy way ngëm yàlla yi ñoom kese ñooy ay jullit ñooy ay mbokk te uxuwatul islaam allahu akbar maa a'zama ana lu ko gën a rëy laajtewul ana sama qurashi yi wa benn ci qurashi yi waaye man rajulun yanzuru lii ma fa'ala Sa'd ibn Rabi' ana kan moo may xoolal tey Sa'd ibn Rabi' ci lan la nekke tey bi xare bi jeexe afil ahya'i huwa am fil amwaat ndax dafa bokk ci ñuy dund wala boog dafa bokk ci ñuy fàtte fa qaala rajulun min al ansaar am benn waay ci wàll ansaar yi ne ana ne man yonent bi aleyhi wassalaam man maay kii lay xoolal Sa'd ibn Rabi' ci lañ la newe a ah, kooku nag riwaay yi dañoo euh, wuute bu dee ne riwaaya imaam al moom dane Muhammad ibn Maslama la di seydinaa Muhammad ibn Maslama gis nañu tarjamaam walillaahi alhamdu minna mi nga ne moo faatoon Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahuudi alayhi la'aa'inullaahi al waaye buñ gisee riwaaye Seydina Zayd ibn Thabit bi imaam al solo te wéral ko imaam az-Zahabi ànd ceeg moom boobu Seydina Zayd Thabit ci boppam mooy ki nga xam ne moo dem mooy waa ji man mooy fa qaala rajulun min al ansaar kooku Zayd ibn Thabit la te amaana nag lool mooy li gën a wér ndax riwaaya euh, imaam euh, kii num tudd Euh, euh, al-Waaqidi bi mooy wérul moom dana Muhammad ibn Maslama la imaam ibn Abdul Barr beneen wax muy ñetteelu wax moom ci euh, bi muy def mooy téere bi mu def ci ci kii al dafa def ne moom dafa def ne kooku noonu doon wëri Sa'd ibn Rabi' mooy Ubay ibn Ka'b waaye amaana li gën a dëgër mooy bu di ne Seydina Zayd ibn Thabit la mooy riwaay bu wér boobu imaam al-Hakim solo imaam euh, al-Hafiz ibn Abd al-Barr moom daf ko tudd ci yoonu Abdurrahman ibn Abi Sa'id al-Khudri an abiihi mu jële ci baayam an jaddihi mu jële ci maamam mu ne góor kooku ki wax loolu mooy Ubay ibn Ka'b waaye wallahu ta'ala a'lam léegi moom mu ne bi mu ñëwee ne yonent mi alayhi salaatu salaam man maa maay kii dem xooli Sa'd ibn Rabi' ana ci lan la ne nee fa nadara fa wajadahu jarihan fil qatla wa bihi ramaq mu ñëw fekk ko fi nga xam ne ñi génn àddina mooy parmi les morts nag génnagul àddina mooy mu ngi ci ses derniers instants wa bihi ramaq loolu euh, mooy riwaaye bi riwaaye bi ne Muhammad ibn Maslama la radiyallahu anhu wa ardaa boobu dane yaa Sa'd ibn dafa woote dafa woo yaa Sa'd ibn Rabi' marratan ba'da marra falam yujibhu ahadun hatta qaala yaa Sa'd yaa Sa'du inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam arsalani anzuru ma sana'ta fa ajaabahu xiina idin bi sawtin da'if ci riwaaye boobu dafa ñëw bi ñëwee kooku bokk ci lamsaar yi wax naa la ku nekk ak ki mu ne moom la Muhammad ibn Maslama Zayd ibn Thabit ak Ubay ibn Ka'b wallahu taala a'lam ay dhalika kaan léegi mu ñëw ne dafa ñëw woote yoon yoon yaa Sa'd ibn Rabi' ci biir nit ñi tëdd mooy ñi blessé xa doo leen jot xàmmee ak ñi faatu lu dul koo gis mu yëngatu mu ñëw ne yaa Sa'd ibn Rabi' e yow Sa'd ibn wax ko ay yoon waaye tontuwu ko Seydina Sa'd tontuwu ko waaye bi mu ne yaa Sa'd yaa Sa'du inna rasulallahi arsalani anzuru ma sana'ta waaye bi mu waxee lool woote woote kenn tontu ko mu ne yaa saadu ee eh yow saad bu dee yaa ngi may dégg yonent bi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam moo ma yónni ma xool ci lan nga nekke allah mu daal di koy mu daal di koy wuyu fa ajaabahu xiina idin ci saase mu tontu waaw ah, stajibu yaa ayyuha alladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum ñii ñoo dëggaloon lool ñun ñaata yoon lañu yonent bi alayhi salaatu wa salaam woo faalewuñu ko suñu boroom ne yaa ayyuha alladhina amanu e yéen ñi gëm yàlla istajibu wuyu leen wuyu leen présent lillahi ñeel yàlla wali rasulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ida daakum bu ñu leen woowee limaa yuhyikum li leen di dundal loolu waxoon naa la amul mafhum amul nga naan noo kon nag léegi ñun ni def bu ñu yonent bi alayhi salaatu salaam woowee wala yàlla wooñu dañuy seet est-ce que lim ñuy woo day dundal suñu xol yi wala bu dundalul suñu ruux yi duñ def loolu mënoo ko wax loolu amul mafhum mooy ne yàlla ak yonent bi alayhi salaatu salaam fuñ la woowe mooy lu lay jariñ la automatiquement moo tax foofu amul mafhum ah, mafhum mooy li ngay dégg naan ah comme dane wuyu leen yàlla ak yonentam buñ leen woowee ci li leen di dundal comme bu ñu woowee ci lu dul ñu dundal suñu xol yi comme duñ dem déedéet la mafhuma la amul mafhum hada al mafhum ghayru mu'tabar kenn du ko bàyyi xel ndax amul mafhum ñii ñoo dundaloon lool moo tax yéen wuyu leen buur yàlla waaye woo na ko ay yoon wuyu ko mais bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndaw yàlla li moo ma yónni ne ma xool ci loone ci saase mu tontu ko te pourtant mu ngi ci ces derniers instants Allah Allah Allah ay waay yàlla nañuy roy ñii kam ñaata ndigalu yonent bi loolu nag du ay taxaw nii rek eh fan lu ñëwal dëna du loolu am ah. du loolu kese du loolu kese mooy ne ñaata chantier lislaam moo taxaw suñu borom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu bëgg ñu doxal ko ñu man ko ñu daldi bañ ñaatay tereem par bis lañuy def par bis lii la charia bi di tere mais je le fais kooku nga foog ne wuyul na yàlla wuyul na yeneen tam mi woote moom yonent bi mu ne ida amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tu wa ida nahaytukum fantahu bu ma leen digalee mbir def leen ci li ngeen man waxul sax def leen lépp waaye ku mën a def lépp def lépp ittaqullaha haqqa tuqaatihi ku man loolu noon ngay def képp koo xam ne nag manoo loolu lépp sa kem kàttan ngay def fattaqullaha mastata'tum ragal leen yàlla di jëfe ay ndigalam di bàyyi ay tereem seen kem kàttan waaye toog naan non c'est que nag fii nii dangay xam ne nag jamono jii nii situation bii ma nekk dëkk bii ma nekk di fi daganal di fi di fi topp sunna day metti quoi léegi di culpabiliser moom mu ngi dédommager boppam léegi di culpabiliser boroomam mooy yàllaa ma teg ci condition yi moo ma teg moo ma indi dëkk boo xam ne nii la demee kon nag te ku ñëw ci dëkk ñépp def yaramu neen defal yaramu neen ni ñoom hada qawlu kadi wax jooju du waxu dara loolu du waxu dara mooy ñun ñaata lañu yonent bi alayhi salaatu wasallam woo ci lu baax ñu bañ ñaata lañu woo génn leen ci lu bon li ngeen ne ñu bañ xoola kii de mënoon na am ngànt ndax ci sukuraat la ne waaye bañ ne ko yonent bi alayhi salaat wassalaam moo ma yónni ngir ma xool ci loo ne fa ajaabahu xiina idin bi sawtin da'if mu wuyu ko nag ci boobu ci kàddu goo xam ne nag bu suufe la ndax mu ngi woon ci ay sukuraatam allahu akbar ci riwaaya imaam ibn Isaaq bi nee fa qultu kon bi ma ko fekkee mu bokk ci ñi nga xam ne blessé nañ leen lool fil qatla parmi les morts presque wa bihi ramaq mu ngi dese nag tuutee ko dese nee na fa qultu ma ne ko lahu inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam amarani an anzura anta am fil amwaat mu ne ko ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ñëw xool ci loo ne yow dangaa bokk ci ñuy dund mooy ñi blessé waaye am nañ yaakaar ñu dund après wala bokk ci ñi nga xam ne ñooy faatu ak ñi faatu fa qaala déggal tontu bi mu ne ko ana amwaat allahu akbar ci baat bu suufe mu ne ko man nag neel alayhi salaatu wassalaam ana danga ñëwoon di xool fan laa bokk ndax maa ngi dundam déet nee ko maa ngi bokk ci ñi faatu ana fil amwaat allahu akbar man de ci ñuy génn àddina tey ci laa bokk man seydina Sa'd ibn Rabi'a mu ne ko fa ablig rasulallahi anni salaam wa qul lahu inna Sa'd ibn Rabi'a yaqulu lak jazaaka allahu anna xayra ma jazaa nabiyyan an ummatihi wa abligh qawmaka anni salaam wa qul lahum inna Sa'da ibn Rabi'i yaqulu lakum innahu la 'udra lakum 'inda Allahi in xulisa ila nabiyyikum wa minkum 'aynun tatrif. Allah Allah Allah Allah. mu ne ana fil amwaat mu ne man ci ñuy génn àddina laa bokk fa abligh rasulallahi anni salaam jottalil ma ndaw yàlla li man Sa'd ibn Rabi' nuyoo wa qul lahu nee ko inna Sa'd ibn Rabi' yaqulu lak nuyul ma yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te nga waxal ma ne ko Sa'd ibn Rabi' de nee na moo lay wax ne jazaaka allahu anna xayra ma jaza nabiyan an ummati yal na la buur yàlla fay yow aleyhi salaatu salaam lu gën lu mu mën a fay ab yonent taxawal xeetam moom borom bi fayal leen ki nga xam ne mooy yonent boobu mu yónni ci ñoom yal na ko buur yàlla fay nee ko fa jazaaka allahu xayra ma ummati nee ko yal na la yàlla fay lu gën lu borom bi mën a fay ab yonent wutu xeet wañ ko yónni wa abligh qawmaka anni salaam ginnaaw boo nu ma nuyalee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxal ma ko lii léegi wa abligh qawmaka anni salaam jottaleel ma sama nuyoo sa ñoñ di waa lamsaar yow xatta fii mu nekk ci derniers instants wam ci dund gi ni muy tege ni mu respecté li nga xam ne mooy al adab la mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam la njëkk nuyu ne ko yóbbanteel ma ma yóbbante la ay kàddu yoo ma koy waxal yoo ma koy jottalil door a jàll ci wàllam saar kon loolu la mooy ne booy nuyoo nga njëkkee ci ki nga xamante ne mooy kilifa gi waaye yonent mi alayhi salaatu wa da doon wax naan ñuy commencer ndejoor surtout bu dee lu ñuy servir la comme nam defoon di Seydina Abu Bakar ne côté ndejooram am ku nekk côté càmmoñam no eh, nekk côté càmmoñam Seydina Abdullah ibn Abbas nekk côté ndeyjooram mu naan ba pare ne ko ndax man nga mën naa jox Abu Bakr comme que moom càmmoñ la ne ndax ndeyjoor la war a commencer mu ne ko sa des duma ko bàyyee kenn daal di jël naan ba pare ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu wa naane waaye nga gis nuyoo bi fii Seydina Sa'd ibn muy sàmmoon toog teggin yooyu nuyu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi nuyu ñi nga xam ne ñooy ay ñoñam di waa lamsaar moo tax bu kenn ñëw naa pourquoi muy nuyu ñi ñi ñi day politicien lañ quoi xoolal gàmbukat yi ñi ni ñuy def rek ñëw di nuyu au lieu di nuyu sawaay commencé mu ñëw naan ay ñoo ngi nuyu euh, sëtu yonent yi alayhi salaatu salaam kon moo leen ne sax ay dara ab sëtam la ah, mooy ne kooku xamul dara xam nga waxoon naa la premièrement kooku moom lañ naan yow le fait nga ne moom bu sëtu yonent bi alayhi salaatu salaam yow lañ war a laaj preuve yow yaa war a indi mais doo ñëw ne du nekk ko léegi moom na indi preuve buy war ne nekk ko loolu mooy ban raisonnement loolu mooy ban raisonnement mooy ne lii la ñoom ngay njëkke boo ne asalaamaaleykum ba pare pour ñépp boo commencé di sant commencé ci ñoom waaw kon Seydina Sa'd ibn Rabi'a mu ne kon wa abligh qawmaka anni salaam te boo demee yow jottalil ma sa ñoñ di waa lamsaar sama nuyoo wa qul te na ngeen leen wax ne ñoom laa lamsaar yooyu neewal ma leen inna Sa'd ibn Rabi'i yaqulu lakum ginnaaw boo ma leen nuyoolee ndax kat nuyoo ngay njëkke bala ngaa wax boo leen nuyoowee ba pare nga ne leen Sa'd ibn Rabi'a moo leen di wax innahu laa udra lakum inda allah mu ne nee leen ne maa leen di wax ne amu ngeen benn excuse amu ngeen benn ngànt fa seen kanamu boroom bu dee ne am na benn bët bu yëngatu ci seen xef seen xef wu yëngatu fekk seen xef di yëngatu ngeen xoole ba ñu laal ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kuffaaru Quraysh ni àgg ci moom daal di koy def loo xam ne du noonu waaw laa udra lakum amu ngeen ngànt amu ngeen excuse ca seen kanamu boroom in xulisa ila nabiyikum bu ñu jotee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci lu ñaaw wala gaañ ko tey wala ñu àgg rawat ay euh, waxatuma laa ba li ko faat fekk yéen ci waa lansaar am na kenn ci yéen koo xam ne ay xefam mu ngi yëngatu waaw mooy ne fekk am ngeenu dund yéen amu ngeen ngànt ci ñuy laal yonent bi alayhi salaatu lu dul noonu fekk yéen yéen ngi dund bi mu waxee loolu mu ne summa lam abrah hatta kooku ñëwoon doon ko laaj loolu doon ko seet fan la bokk nee na bi mu waxee lool tuuti lañ ci teg mu génn àddina sama kanam mu ne fa jiitu ma daldi dikk fa jiitu nabiyya ma dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa axbartuhu ma daal di koy nettali xabarahu wax ko li nga xam ne moo nekkoon xabaru seydina Sa'd ibn Rabi' al ansaari radiyallahu anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al firdawsi maskanahu wa ma'waa moom nag loolu noonu mu defoon noonu seydina Sa'd ibn Rabi' xare ba ni nga xam ne noonu lañ koy faate keroog Uhud looloo nag moo tax même après yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi ñu génnee àddina saxaaba yi dañ ko doon fàttaleku loolu mu def moom Seydina Sa'd ibn Rabi'a looloo tax imaam Ibn Hisham rahmatullah aleyhi daal di solo ci xadiis boo xam ne wérul ndax dafa am rupture yu rëy rëy rëy ndax dane wa xaddatani abu bakrin zubayri moom imaam ibn hishaam mu ne wa xaddatani nettali na ma abu bakrin zubayri de sëriñam di abu bakr az-zubayri mu ne anna rajulan daxala ala abi bakrin as-siddiq wa bintu sa'd wa bintun li sa'd ibn ar-rabi' jaariyatun saghiratun ala sadrihi yarshifuha wa yuqabbiluha faqaala lahu ar-rajul man haadihi qaala haadihi bintu rajulin xayrun minni sa'd ibn ar-rabi' wa kaana min an-nuqabaa'i yawma al-'aqaba wa shahida badran wastushhida yawma uhud mu ne moom euh, riwaay imaam euh, ibn hisham raxmatullaahi alayhi mu ne nettali na ma sëriñam boobu mu ne anna rajulan muy abu bakr ibn zubayri mu ne dafa am benn waay boo xamante ni nii dafa dugg ci seydna abu bakrin siddiq radiyallahu anhu mu ne fekk benn doom bu jigéenu Sa'd ibn Rabi' mu ngi woon boo xam ne bu tuuti la benn do as ngone su ndaw bu Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anhu wa arda benn doomam bu jigéen seyna abu bakar yor ko yëkkati ko teg ko ci dënnam di ko fóon di ko akolaat di ko fóon fa qaala lahu rajul waa ji dugg ci seyna abu bakar ne ko man haadihi ne ko xale bii nga yor nii mooy kan mu ne ko haada bintu rajulin xayrun minni mi ne ko kii doomi benn góor la boo xam ne moo ma gën man Abu Bakr as boo xamul kooku mooy kan mooy Sa'd ibn kii doomu Sa'd ibn mu ne wa kaana min an-nuqabaa'i aqaba moom mii nag boo xamul mooy kan ba léegi dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne nii mooy nuqaba yooyu waa ko waa ansaar tànnoon douze ñooñu waroon a daje yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog laylatul aqaba di aqabatu mina di yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di dajeeg ñoom ngir waa ahlu yasrib ngir daldi gàddaayi si ñoom mu ne wa shahida badran boo xamul koy Sa'd ibn Rabi' ba léegi moom as mu ne kooku moom a gën di Sa'd ibn Rabi' bu kon ci nuqaba uy béso keroog Aqaba wa shahida badran te fekk na xare Badr waaw wastushhida yawma Uhud keroog Uhud fa ko faate moom Seydina Sa'd ibn Rabi' al ansaari radiyallahu wa ardaa bokk na keroog ci ñi nga xam ne ñoo faatu comme ni imaam al-Waaqidi daldi soloowe jële ci ay sëriñam na ko noonu imaam ibn Wahbin mu ñoom seen xadiis yi ñu jële ko ci Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu wa ardaa ñu ne ann Abdallah ibn Jahshin qaala lahu yawma Uhud ah mu ne keroog Uhud Abdallah ibn Jahsh dane ko moom Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhuma wa ardaahuma alaa tati nad'u nad'u allaha taala fi naaxiya mu ne keroog Uhud bi nga xamante ne nii avant xare bi di commencer Seydina Abdallah ibn Jahsh gisoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna dafa wax Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhuma ne ko alaa tati nadu allaha fi naaxiya ndax bëgguloo Saad ibn Abi Waqqaas maa lay proposé man Abdullah ibn Jahsh nañ wetu laata xare bi commencé nañ deme côté bee bu ko defee ñu ñaan suñu boroom subhaanahu wa formule ay ñaan ay invocation ñaan suñu boroom laata xare bi di tàmbali tey Uhud fa daa Sa'd Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas mooy ki njëkk ñaan mooy ki nga xam ne moo njëkk ñaan keroog fa qaala ne yaa rabbi inna ida laqitu al-aduwwa ghadan falaqini rajulan shadidan ba'suhu shadidan haraduhu uqaatiluhu fiik wa yuqaatiluni summa arzuqni ad-dhafara alayhi hatta aqtuluhu wa aaxudu salaba ah seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas daldi ñaan njëkk ñaan ne yaa rabbu ee yow sama boroom subhaanahu wa ta'ala idaa laqiitul aduwwa gadan suba de bu ñu dajeek noonu Quraysh yi fii ci Uhud maa ngi lay ñaan fa laqini rajulan shadiidan ba'su shadiidan haradu maa ngi lay ñaan yow boroom bi nga boole maak waajoo xamante ne nii ku tar xare la ku tar ci kuffaaru Quraysh ni bari doole mën a xeex shadidan xaradu ku meru tar ku tar ak mer bu gisee ay noonam bi ñun jullit ñi ku mel noonu laa bëgg bu ma maa ngi lay ñaan nga boole ma jàmbaar ci jàmbaaru Quraysh yi suba bu ñu dajeeg ñoom man Sa'd ibn Abi Waqqas uqaatiluhu fiika wa yuqaatiluni ma xareek moom ci yow buur yàlla moom mu xareek man waaye bu ñu dajee maag waa jooju summa rzuqni dhafara alayhi hatta waaye bu loolu xewee maa ngi lay ñaan yow borom bi subhaanahu wa nga may ma ma daldi koy gañe ba ni nga xamante ne nii ci laa koy rey wa axudu salaba bu ko defee ma daal di jël li nga xam ne euh, mooy mbubbu koŋ yeeg armem yi mu indi yépp bu ko defee ma daal jël yépp man Sa'd bi Abi Waqqas loolu de laa lay laaj tey moom laa lay ñaan yow borom bi subhaanahu wa bi mu ñaanee loolu moom Seydina Sa'd fa amman Abdullah ibn Jashin seydina abdallah ibn jahsh amiin mooy fa amana mu ne amiin ku ñaan ba pare ni ngay waxe amiin mu ne amiin summa qaala léegi nag moom moo ci dese moom mooy ki war a ñaan aa ah, mu ne allahumma arzuqni rajulan shadidan ba'suhu shadidan haradu uqaatiluhu fiik wa yuqaatilunii fa yaqtulunii summa ya'xudunii fa yajda'u anfii wa udunii fa idaa laqiituka qulta yaa cabdii fiima judi'a anfuk wa udunuk fa aquulu fiika wa fii rasuulik fa yaquulu llahu taala sadaqt la moom seydina abdullah ibn jahsh mu ne moom mu war a ñaan mu ne allahumma arzuqni rajulan shadidan ba'su shadidan xaradu mu wax comme li seydina Sa'd wax buur yàlla maa ngi lay ñaan tey bu xare bi tàmbalee nga dajale maak boole maak waajoo xamante ni nii wër sëgale ma xoolal li ñuy waxe urzuqni mooy ñoom dajeeg seen noon bu mel nii bu tare nii loolu wërsëg lañ ko jàppe ndax lan mooy ne wërsëg la min rizqillahi wallah ndax lan suwaa nga am shahaada loolu wërsëg wala nga gañe sab noon yóbbaale leen fi indi yépp loolu du wërsëg ah kon mu ne allahumma arzuqni rajulan shadidan ba'su shadidan harado buur yàlla maa ngi lay ma man ibn jahsh nga wërsëgale ma waajoo xamante ne ku tar xare la ku taruk meram la bu jàkkaroo ay noonam bu ko defee uqaatiluhu fiika wa yuqaatiluni ma xarek moom ci yow moom it mu xarek man ñu xare xare bu tar fa nii bu ko defee nag moom mu daal di may rey deful sëy naa sam dane moom yàlla yàlla na boo ma boole koog ma daal di koy rey jël lim fi indi ci ay màng lim fi indi ci matériel mais Seydina Abdullah ibn Jahsh mu ne fa yaqtulani bu ko defee kooku nag yal na ma rey moom summa yaxuduni bu ma reyee mu daal di may jël fa yajda'u anfi wa udhuni mu mutilé ma mooy mu dagg sama nopp dagg sama sama bakkan an fii wa udhuni dagg samay nopp fa xiitu ka bu ma la dajee bu ma ñëwee nag ba mu def ma noon ba faat ma ba dagg yooyu yépp ma dajeeg yow borom bi subhaanahu wa taala dekki sa kanam qulta walla bu ma dee faatoo ñëw ci yow nga ne ma yaa abdi e yow sama jaam fiima judia judia anfuka wa uzunuk ana ci lan ci lan lañu dagge sa nopp lañu dagge sa bakkan fa aqulu ma tontu ne fii wa fuy rasuuli ci yow buur yàlla ci yow laa doon xare yaa taxoon may xare di xare lillaahi billaahi wa fillah doon xare ngir yàlla di ko jaare ci yàlla waaye ci biir yàlla ndax di xare ngir moom mu ne kon ma ne ko fii ka boo ma laajee lool bu bés boobee ma ne la ci yow ak ci sa yonent laa doon xare bañ def ma nii mu ne fa yaquulu allahu taala bu ko defee yow borom bi nga ne ma te wax nga dëgg deewoo ci deeyu ñàkk fulle yi yow de bokkoo ci ñi nga xam ne dañu doon xeex ndax ñoom ñooy diw kese kese waaye waaye kii man lay wax lii tey la koy mujjee wax ne bërét waa ji jam la paaka nga jaare fa dee kooku manu la ni ci yàlla la dee kooku du ku naan man ci yàlla laa dee waaye nag am na benn affaire yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane man qutila duuna maalihi wa nafsihi fa huwa shahid képp nag koo xam ne dañ koo rey fekk mu doon défendre alalam imaginez nañ joxe benn exemple benn commerçant bu yor magasin am du jaay normalement ay braqueur jóge fële wala benn waaye buy liggéey ci banque boo xam ne banque bu jaar yoon système bancaire bu jaar yoon bu islamique boo xam ne bokkul ak moom li muy nekk de islamique moom mooy këna noom waxuma yooyu mais mooy ngay liggéey liggéey bu dagan wala nga yor moo xam da jaay moo xam da ngay liggéey am ko la fa fekk daal di la le eh, le coffre braqueurs yi agsi kagulewu yor seeni euh, euh, euh, kalash ñene hé jox ñu li nga jote jaay ci coffre bi lañ soxla wala bal yii nii daal di ñëw logé ci sa tête bi waajooj bu bañi gaa yi rey ko kooku shahid la ndax man qatala duna malihi wa nafsihi fa huwa shahid ku dee ndax danga doon défendre sa alal ju lew kooku noonu shahid la waaye ku doon défendre irdihi deram ndax loolu dafa bokk ci maqaasidu sharia li tax sharia ñëw bokk na ci cinq yooyu hifdul ird mooy daldi ñoŋal protéger li nga xam ne mooy réputation doomu aadama ci loolu rek burul loolu ay kantaa ñun ñoo ñun ñooy la nation bi gën ci monde bi loolu nga tax dem rey ci suñu patrie lañ laal parce que yàlla dinañ xam ne ñun non yooyu bokku ci yooyu mooy yow li nga naan yaay na féete kaw monde bi loolu sa façon yow si subjectif yaa ko waxal sa bopp xam nga ni du dëgg ndax la faddali arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwa ndax amul am arab lu mu gën a ko dul arab lu dul ci ragal yàlla ndax xayri ñi gën ci nit ñi inda allahi atqaakum loolu la alxuraan wax ki gën ci nit ñi fay yàlla mooy ki gën a ragal yàlla léegi yow bu dee ne yow xeex ci jàpp ne yow yaa féete kaw nit ñi ba lii ñu la def waruñ la ko war a def loolu bokk nag kuy xeex contre deram buñ yàqu kii ki nga xam day xeex ndax deram bu yàqu mën na nekk koo xam ne kilifa la mën na nekk koo xam ne sax du kilifa kooku bu dee kooku fa huwa shahid kii nag Seydina Abdallah ibn Jahsh mu ne buñ ma defee lii lépp nga laaj ma yow borom bi na ma ana ci lan nga def ba ba ñu def la lii rey la dagg sa bakkan dagg sa nopp ma ne la ko ma tontu la ne ko fii ka wa fi rasuulik ci yow ak ki sa ndaw ci laa def lii sa yaquulu allahu taala sadaqta bu ko defee nga ne yow borom bi nga ne bu ma la tontoo loolu ëllëg nga ne ma wax nga dëgg Allah bi nga xam ne nag ci la xare bi am ba ñu faat moom Abdallah ibn Jahsh eh, Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas bokk na ci ñi faatuwul keroog mu fàttaleku seen ñaan googu mu ñaanoon laata xare bi démboo njaay mook sa mook abdallah ibn jahsh mu ne moo tax mu ne qaala Sa'd Sa'd ibn Abi Waqqaas ne radiyallahu anhu kaanat wallahi da'watu abdillah ibn jahshin xayran min da'wati wa laqad ra'aytuhu aaxira nahaari wa inna udunayhi wa anfahu mu'allaqaatun mu'allaqaatun fi xaytin Allah moom mu ne Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas bi xare bi jeexe mu ne kaanat wallaahi da'watu Abdullahi ibn Jahsh xayran min da'wati maa ngi wàcc yàlla man Sa'd ibn Abi Waqqaas këni ñaanuk Abdallah ibn Jahsh de radiyallahu moo gën fopp man sama ñaan gi ma ñaanoon démb bi ñuy ñaan waaye waaye ñaanam gi mu ñaan moo gënoon loolu mooy mu ngi rëcc waaye waaye aka neexoon ma ñaanoon comme li mu ñaan ndax kat laqad ra'aytu laqad ra'aytuhu aaxira nahaar ndax gis naa ko mujjantelu bëccëg gi tey mooy bi nga xam ne ci la xare bi jeex gis naa ko moom Abdallah ibn Jahsh wa inna udunayhi wa anfahu mu'allaqatun fi xayt euh, gis naa bakkanam noppam yi ñaari noppam yi ak ñaari bakkanam bi ñu dagg leen ba daal leen lonk ci benn buum gis nañ ko doon def lool mooy ñoom Hind doon ci da defar ay xadam muy ay yu ñuy tànk takk ci tànki yi ak ay xalaa it yi ñuy def ci loos ak yi nga xamante ne xurat yi nga xam ne moom lañuy def ci nopp ñu fexe ci def ay façon effigie façon ay caq ci tàkk ay takkaay ci nopp nit ñi bakkanu nit ñi ndagg keroog Allahu akbar ah kon kooku moo Abdullah ibn Jahsh la génne àddina foofu la ci Uhud keroog ci xare boobu léegi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu laajee xabaar yi Seydina Sa'd ibn Rabi'a ana nan la wàcce ci montagne bi ak nan la retrouver ñi nga xam ne ñoo faatu foofu ci jullit ñi ak état bi ñu nekkee ndax bu doon ñu ñu faat rek la noonu mooy peine bi mën naa gën a moins grave mais le fait que ñu mutiler leen dagg seen nopp yi dagg seen bakkan yi yooyu loolu ana naka la ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam trouver ak nan la trouver rawatina